bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi alladi hadaana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadaana allah wasalaatu wasalaamu ala man bucitha rahmatan lilaalamin sayidina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta al-aliimul hakiim subhaanaka laa fahma lanaa illaa maa fahamtanaa innaka anta al-jawaadul kariim assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki soppe yi ci yàlla amati nañ mbégte mu rëy ngir jàkkaarloowaat ak yéen incha allahu ci silsilay waxtaan yi nga xamante ni euh, dinañ koy séq te lépp rek nekk ci loo xamante ni yéene ba mooy yéwénal sunu àdduna yéwénal sunu àllaaxira yàlla nañu ko yàlla defal barke alquranul karim bi jaahi nabina mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ni ma leen ko waxee woon sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla subhaanahu wa taala ngir mu symboliser yërmandeem symboliser tamit yoon wi nga xamante ni ku ko topp danga jot ci ngërëmul yàlla ba àgg ci yërmande yàlla ba mujjee aljanna yàlla nañ ko yàlla defal ñun ñëpp laataa yàlla di yónnee sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa mu jëm ci nit ñi yónni na yeneen yonent yoo xamante ni même message bi lañu yoroon même mission bi lañu yoroon waaye dañoo jiite woon ngir xàll yoon wi message ba mooy islaam message ba mooy jaamu yàlla wéetal ko topp ko ndax yàlla subhanahu wa taala moo def déclaration bu solennel wax ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liyabudun bind ma daal nit bindu ma daal nit ak jinne wala jinne ak nit euh, lu dul ngir ñu jaamu ma ngir ñu jaamu ma mooy ngir ñu dëppoo ak samay bëgg-bëgg man yàlla mooy samay digal yaani ngir ñu tamit wattu samay tere mooy lépp loo xamante ni suñ ca sóoboo tamit seen loro ca nekk waaye jaamu ko tamit yàlla chartal ko wutal ko yoon bu njëkk bi nee na wa umiru illa li yabudullaha muxlisin lahu diin xunafa wa yuqimu solata wa yutu zakata wa zalika diinu qayim yàlla nee na man daal digal naa leen ngeen jaamu ma waaye jaamu gi dama leen digal ngir ngeen jaamoo ma nii nan mu ne ci ixlaas mu ngi tënku nag ci julli lépp loo xamante ni jaamu yàlla la bu nir julli ak lu niroog julli ak rey ak lu niroog rey dund sa dund ak sa faatu yépp nga jébbal ko yàlla looy def rek nga bàyyi ci xel yàlla subhanahu wa taala loolu mooy ixlaas parce que diine yépp allahu subhanahu wa taala moo ko moom kon loolu la bëgg non li mu bëgg mooy ñu jaamu ko ni mu bëgg ñu jaamoo ko mooy ñu jaamoo ko ci ixlaas mooy sellal waaye jaamu gi tamit dafa bëgg ñu jaamoo ko comme ni mu ko digalee Seydunaa Muhammad mooy ni yonent bi doon jaamoo yàlla yàlla ni jaamu bi muy nangu moom yàlla fa yàlla jaamu bi muy nangu mooy jaamu bi nga defee comme ni ko Seydunaa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam doon defee yàlla nañu ki yàlla fa yàlla Seydunaa Muhammadin sallallahu alayhi ba mu doxee mission ci cinq cent soixante dix ya mu ñëw ci àdduna ba am ñeent fukki at nubu wati gi ñëw risalatu gi ñëw ndigalu wax ak feeñal ñëw ca moom fukki at ak ñett mu def ko ca màkkatul mukarrama dem madinatul munawara mottali fa dundam ba am 63 ans ba yàlla gërëm ko ne ko mat na sa mission mat na ndax laaj na yàlla ndax matal naa sama borom ne ko matal nga wàcce aaya firndeel ko ko tamponeel ko jëfam kontaan ci moom kontaan ci diine ji mu indi waaye yemul ci kontaan ci moom ak diine ji mu indi waaye yàlla daf caa boole kontaan ci ñi nga xamante ni ñoo àndoon ak moom ca diine jooju soo jàngee ci suratul fathi danga fa fekk benn ngërëm loo xamante ni waa bayatu ridwaan ñoo ko moom ca shajaratu ridwaan ca te ñooñu ñooy ahlu ridwaan laqad radiya allahu laqad radiya allahu an almuminina iz yubaayicuunaka taxta shajara fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alayhim wa athaabahum fatxan qariba ak yi ci topp yépp ña def jaayante ba yépp yàlla nee na am na lu mu leen dencal loo xamante ni yiw la woo xamante ni yiw la wu rëy te lu rëy fa yàlla kenn mënu koo natt ci xel kenn mënu koo natt ci calcul mu am beneen ngërëm goo xamante ni gërëm na ko ña saxaaba yépp ña nga xamante ne ànd nañu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ca suratul fatxi ca ca ca ca ca fin ba yàlla euh, subhanahu wa taala ne am na lu mu def ci seeni xol ah ginnaaw ba mu bàyyee ak yéefar ya ak seenu kéefar ñii mu gindi leen jël leeru ngëm sànni ci seen biir xol te ngëm ga di dolleeku bis bu nekk di dolleeku ci saa bu nekk di yeesaat ci ci ci ci ci ci ci jamono bu nekk dégg nga ca kaw mu ne inna fatahnaa laka fathan mubinan li yaghfira laka allahu ma taqaddama min dambika wa ma taaxar wa yutimma nicmatahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqiman wa yansuraka allahu nasran azizan yàlla nee na huwa alladi anzala sakinata fi qulubi almuminin moo wàcce ak dal li ñuy wax la quiétude te quiétude li koy indi mooy ragal yàlla mooy ngëm yàlla mooy wéetal yàlla mooy topp yàlla mooy nangul yàlla mooy dem ba indi la quiétude ba dara dootu la yëngal ci àdduna yàlla nee na ñoom ñoo ñëpp am loolu ñooy walladina maahu muhammadun rasulullah walladina maahu ñoom seen cër yëpp ak seen daraja yëpp mooy maahu gi mooy ànd gi ñu ànd ak sayyiduna muhammad waaye ànd ga du ànduk jëmm kase waaye dañoo ànd ak moom ci jëmm ànd ak moom ci xol ànd ak moom ci ruuxu ànd ak moom ci xel jël seen lépp wa yusallimu tasliman googu yàlla doon wax ñu defal ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ànd ak moom wommatu ci moom lu yonent bi bëgg ñu bëgg ko ñu bëgg ko lu yonent bi bañ yonent bi du leen ca gis loolu yàlla defaloon waa bayaatu ridwaan ca shajaratu ridwaan ñooñu di ahlu ridwaan mu defal ko muhammadu rasulullah walladina maahu képp koo xamante ni pas-pas ba gaa ya amoon ak dogu ga gaa amoon ak ngëm ga gaa amoon yow am nga ko yàlla da lay yëkkati ci darajey bayaatu ridwaan yëkkati la ci darajey walladina maahu yal nañ ci yàlla boole ñooñu ñoo am ngërëmul yàlla te ngërëm googu mer doote ca topp muk ñooñu ñoo dox mission bi leneen ca wër yëpp ñu def ko ba jokkalante ko góor ña di ko jox góor ña di ko jox góor ña ba waaye am na lu sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waxoon yonent nee woon na wala yonent nee na sallallahu alayhi wa sallam diine day dafa commencé dafa débuté dafa tàmbalee tumuranke waaye day dellu ci tumuranke tumuranke googu junju la du nombre bi déedéet du nombre bi ndax fi mu nii lu bon bon bon am nañ un milliard cinq cent millions voire six cent millions ci ñoo xamante ni ñoom ñëpp soo la laa ilaha illallah ñu ne muhammad rasulullah kon nombre baa ngi fi waaye pas-pas ba ca biir ak sellal ga ca biir mooy junjuk euh, tumuranke ka te daa mel ni loolu euh, egsi nañ ca yàlla ñu yàlla dimbali léegi nag ci biir société bi daf ci am benn frange benn benn parti benn euh, euh, compartiment ci pyramidu société bi benn parti bu am importance bu ci nekk boo xamante ni moom lañ bëgg a waxtaani parce que dañoo seetlu ne toutes les attaques ak agressions yi muy agression agression euh, morale yu agression Euh, euh, euh, agression médiatique yi agression culturelle yi agression politique yi agression économique yi agression sociologique yi agression yi yëpp yëpp yi nga xamante ni moo ngi ñëw benn cible am mooy jeunesse bi kon frange boobu war nañoo protéger ñëpp waaye kiñ ci ñiñ ci war a gën a protéger mooy jeunesse bi parce que ñooy cible ci lépp nag ñoom lañ koy defal waaye lor gi ak yàq gi tamit ci ñoom la jëm parce que xam na ni étape la bu doy waar ci ci dundu doomu aadama bi daanaka conscience am du mat li muy topp rek mooy bëgg-bëggam ak bànnee bànneexam ak tamit am bëgg-bëgg ci avenir am ak ci mongok li war ñëw ci kanamam léegi nag su ko defee ñoom ñooñu dañuy surfer di utiliser détresse boobu ak coono boobu ak xat-xat boobu ak yaakaar boobu ak stress boobu ngir mën leen a jariñoo ci seeni euh, euh, njariñu bopp te fekk zahir ba ñoom dañuy yaakaar ni euh, épanouissement la ak liberté ak avancement fekk ni yow ñoo ngoy taal ñoo ngay leeral keneen tey lakk seen bopp mel ni sondeel léegi nag mbokk yi interpellé nañu ay yoon te dama seetlu ne ñi ci ñi ñu ci interpellé la plupart question biñ biñ may posé wala bi ñuy posé mooy sëñ bi nan lañu mën a muccee semaine bi moo ci mucc te question boobu ku ko posé rek yaa ngi commencé di nekk ca yoonu texe parce que problème balañ koo régler dañ koy poser un problème bien posé est à moitié résolu moo tax li ci yëpp même dooy def examen yi dissertation yeeg ak euh, yeneen yi yëf yëpp li ci ëpp c'est introduction duñ ko liiree rek daanaka mu ngoog ci ngay amee moyenne wala nga ñàkk ko parce que na ngay poser problème bi na koy amener na nga koy contextualiser hein na ngay poser questions yi les bonnes question nga poser ko daal di annoncer ce plan war a songi nag sa développement war a war a étayer expliquer joxe say exemple ak say argument ah li ci ëpp suñ xoolee sa introduction rek dañu dinañ xam fa nga jëm ma kon ñoom problème bi ñuy poser question bi ñuy poser toujours mooy sëñ bi nan la ñuy muccee ndax mbir yi doy na waar affaire yi kenn xamatul fuñ jëm yéene bi am na pas-pas bi am na mais doy na waar man leen waaw mbir mbir du amee dañ ko war a xool ba xam lu doon waaye bi ñu xoolee bu baax jeunesse jeunesse boobu mooy junj noonu jeunesse boobu dafa mel ni benn gato jeunesse nañ jël exemple suñu réew moo ñu gën a jege te suñu responsabilité fa la ëppee bien que euh, ëpp na foofu ndax ñun ñëpp ñoo bokk lépp ñoo bokk benn monde bi ñoo bokk benn àdduna ñoo bokk benn borom waaye lii moo ñu gën a jege soo xoolee sunu jeunesse bi genre benn gâteau la boo xamante ni gars yi dañoo jël seen paaka tiim ko séddoo ko def ko ay frange ku nekk jël sa wàll wut say ñu lay garder nga toog di ca lekk di jox ña lay neex ña la neex ñuy lekk ci sa gato sa wàllu boog ca gato ba ma ne ñi seddoo suñu jeunesse bi wala wala li seddoo suñu jeunesse bi parce que lenn li ay nit lañu lenn li ay système la ay organisation la ay xalaat la ay mbir la yoo xamante ni ay montage la ça n'existe pas nit ñee ko lijjanti créé ko teg ko ma ne ñi ñi ñi séddoo sunu jeunesse bi mooy ñi nga xamante ni ñooy promouvoir li ñuy wax toxicomanie muy drogue dure yi ak yeneen drogue yi drogue sax amul benn bu ci durul yépp dur benn baaxu ci léegi nag drogue yi mën na la ñaari drogue moo am am na drogue boo xamante ni moom la ñuy pikiiru wala ñu koy fóon wala ñu koy tox wala ñu koy muqi wala ñu koy macc wala ñu koy lok waaye am na drogue boo xamante ni drogue la boo xamante ni moo ngi def ay ravage moom it mooy drogue bii dorogu tur yi waxuma turu yàlla bi wala turu yàlla yi déedéet tur yi koo ci gis mu ngi ngañam ngañam yi ne dañuy wértu drogue la nit yu bëri ñoo ngay tëppatiku di dem kon yooyu dafa bokk ci jël une bonne partie de not jeunesse am na ci beneen partie ci gâteau bi li ñuy wax festivité lu mel ni musique lu mel ni fecc musique yu locale yi ak musique yi nga xamante ni dañ ko importer apprivoiser ko adapté ko ba mu mel ni ñun ñoo ko moom léeg-léeg sax nga gis ñoo xamante ni ñu ñeme lañu dañuy jéem a dugg ci seeni biir xalaat bëgg a wax ni sax musique bi sax fii la juddoo far fekk ni yow oh, déedéet demewul noonu parce que loolu du suñu aada du sunu culture du suñu xam-xam am na ci benn partie ci jeunesse bi lu ñuy wax làmb moo ko jël ca ñi ci gën a wér lañ jël nag am na ci partie sunu jeunesse bi benn système benn affaire bu ñuy wax mensonge mooy wax lu dul dëgg moo ko jël parce que fexe nañ ba ñoom ériger ko en institution avec ses prérogatives ah avec ses garde-fous ba ku songu fen mel ni ñoom nga sonn songu fen nar wax lu dul dëgg invention hmm? calomnie calomnie hmm? xaste kooku soo ko waxee da ngay dugg ci yeneen mbir am na lu ñuy wax wàllu xërëm xërëm am na lu ñuy wax les TIC les technologies de l'information et de la communication télé site internet yi Facebook YouTube hmm, ak yeneen yi yëpp yi nga xamante ne ay moyen la yoo xamante ni nit mën na cee dégge baa mu liiree ca baa mu jote ca këyit ñooñu tamit am na lu ñu nangu ci suñu jeunesse bi moom leen ci gâteau boobu may wax am na ñoo xamante ni am na suñ benn wàll ci jenesse bi ngóor jigéen moo leen yóbbu lu ñuy wax homosexualité moo leen yóbbu am na ci ñoo xamante ni jaay seen bopp moo leen yóbbu bii day duggaat ñoom ñaar ñi dañuy duggante mu ngoog léegi lii soo ko xoolee daanaka da lay defal presque quatre-vingt-dix pour cent ci sunu jeunesse bi ñii ñoo leen séddoo ñii ñoo leen séddoo soo ci boolee politique yi politique bi politique bi ak yeneen yi yooyu yëpp soo xoolee daanaka quatre-vingt-dix pour cent su jeunesse ñoo ñoo séddoo lii ñoo paacoo jeunesse bi quatre-vingt-dix pour cent yi ñii ñoo leen paacoo ñoo leen séddoo comme gâteau léegi kon ñaata pour cent ci des dix pour cent léegi dix pour cent yi tamit du ko diine jëloon sax baax na waaye 10 pour cent yooyu nga xamante ni moom la ñuy askanale diine daf ci am cinq pour cent yoo xamante ni ñoom ni ñu nekkee ci diine noonu la nekkee ci 90 pour cent ya ca lañ ca bokk c'est-à-dire que du samedi dañuy dem soirée fanaan soirée su dimanche ñu dem daayira su mercredi ñu dem ladies night ah su jeudi ñu dem guddi àjjuma su poma concert wootee ñu dem waaye su conférence su diine ya wootee ñu dem ñoom ñoo ngi ci diggante bi fu diine wootee ñu dem waaye su leneen tamit wootee ñu dem ñooñ ñooy cinq pour cent yi kon léegi cinq pour cent moom la ci diine am kon mooy ñi nga xamante ni dañoo dañoo dañoo jébbalu ci yàlla am benn buur bu ñuy wax Allahu am benn roywaay benn kilifa benn référence bu ñuy wax Muhammadu Rasulullah kon 5 pour cent la te 5 pour cent yooyu ci biir tamit soo ko gëstuwaatee de façon très objective di nga gis ne 3 pour cent yëpp dañoo tarxiis te pourtant ñoo ngi ci biir 5 pour cent yi diine yi waaye ci biir diine ji am na ci 3 pour cent yoo xamante ni. fa ñu dal moo baaxul noonu lañ koy waxee mooy lan li léeg ñu ne la vous êtes tombé sur un mauvais numéro wala ñu ne la vous êtes tombé à la mauvaise adresse walla léeg-léeg benn crime am ñu ne ah moom de il n'est pas chanceux il est tombé au mauvais moment loolu di ngeen koy dégg léeg-léeg moom la ñu balle perdue wala malchance. pourtant ku baax la de pourtant dafa liggéey ji woon de pourtant dafa génn jàkka ji de oto rey ko de pourtant de dafa génn jàkka ji euh, euh, ñu ñu agressé ko rey de waaw kay gis nga yooyu kooku bonul waaye famu dal moo bon diine ji daf ci bëri daf ci bëri ñoo xamante ni ay ndaw lañu ay jeunes lañu ñoo xamante ni yàlla rek rek la ñu bëgg yonent rek la ñu bëgg waaye bañu demee di wuti yàlla fa ñu dal kooku moo leen nax nam leen naxee danañ ko leeral ba mu leer naa ñi ndax moom këram ak jëmmam ak organisation lépp dafa yor couleur diine waaye ca biiram caay-caay la seytaane la lu bon la xoolal xoolal euh, moom la ñuy wax ne jëmm ji jëmmu Seydina Muusa la waaye jikko ji ca biir jikkoy Firawna la yàlla nañ ci yàlla musal trois pour cent ñoo dal foofu léegi nag kon benn deux pour cent moom la daanaka diine ji nga xamante ni dañuy dund wa ma xalaqatul jinna wal insa illa li di dundu wa ma umiru illa li yacbudu llaha di dundu laqad kaana lakum fi rasulillahi iswatun xasana ñii dund lii daanaka deux pour cent la ci quatre vingt dix huit pour cent yoo xamante ni quatre vingt ñoom dañ dëddu yàlla nekk ca la ñu nekk mu am yeneen euh, euh, euh, cinq pour cent yoo xamante ni dañuy dem ak dikk ci lu gërëm yàlla gërëm ak loo xamante ni ñoom seeni mbir yi bopp la ak trois pour cent yoo xamante ni ñoom ñoo ngi jàpp ne ñoom gëm nañu doo indi woon kaamil ñu fëggwaat ne ñoo ngi ci njub ta soo demee gëstu seen mbir gëstu seeni mbir gëstu mbir yooyu ca biir di nga xam ni dara tegul ci yàlla wala ci yonent bi waaye lépp ci bakken la tegu ak ay naxaate ak ay diil ak vernis vernis spirituel hmm, euh, euh, discours bu bu spirituel fekk ni yoo lépp naxaate la moom moo toog rek créer benn système am benn façon pour lan mën a accaparer jeunesse bi naan seen yuur naan seen xel di ngir mën leen a exploité ngir mën a lekk seen alal ngir mën a lekk seen ndaw ngir mën a jëriñoo seen seen doole walis walis au détriment au détriment de d'Allah au détriment de de son prophète du ma waxee Allah mooy diine yàlla laa bëgg a wax ak Seydina Muhammad mooy sunnaam ak détriment seen wéjur ak détriment seen société ak détriment seen réew ak détriment seen quartier ak détriment seen région ak détriment seen kër ak détriment seen bopp ñoom ñoom seen bopp yàqu nañu ndax amatuñ benn valeur amatuñ benn te napp nañ leen ndax gars yi il surfe sur la peur il surfe sur ah sur sur la pauvreté dañuy dañ lay napp il surfe sur le nom sant bi sa santu baay sa santu maam te yépp c'est des facteurs yoo xamante ni dañ koy utiliser yàlla nañu yàlla dimbali te dimbali suñuy njaboot bi jaahi sayyidina mawlana muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi problème bi posé nañ ko mooy sunu jeunesse lañu am waaye séddoo nañ ko waaye bañ ci séddoo bañu ñu séddoo ba noppi gis nañ ni euh, paaru diine ak diine al xaalis deux pour cent la ca diine ji nga xamante ni nag moom dafa ànd dafa niroog luy niroog diine te du diine ànd akum po ànd akum pecc ànd akum caay ànd akum naxaate ànd akum fit wax loo xamante ni kenn ñi mu ko wax lu yëngal arash def loo xamante ni kenn ñemoo koo def te lépp di tegu ci diine 3 pour cent la nga gis 5 euh, pour cent yi di dem ko dikk 90 pour cent yi moom moom ñoo nga ca la leen neex topp seen bakken problème baa ngi nii léegi ñu jël ci yii yenn jéem ko expliquer ak yéen mën naa am su loolu amee dinañ dégg dinañ xam bu baax lan moo tax ma wax ne ñii séddoo suñu jeunesse bi jëmewu leen jëmewu leen fu baax waaye tabaarakallah obscurantisme bi ak passion bi ak euh, jeunesse bi ak fugg bi ak deret ju tàng ji tax na ni ñoom seen bopp yi ah nañ ko war a utiliser duñ ko utiliser te loolu dafa am solo lislaam toujours ñi muy waxal mooy borom xel yi hmm? borom xel yi la koy wax am na loo xamante ni nit ñi dañuy yaakaar ne affaire diine la mais xel la xel jarul diine xel la balaa diine ñëw xel la xel mu rafet la déggoo feel yàlla wax sayduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi ne inna alladina ah ba mu leen ba leen teree ne leen bu leen di waxati kàddu gu gën a kawe kàddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dinañ def waxtaan incha allah ci tegginu yi nga xamante ni moom la moom la nit war a am ak kilifaam incha allah yàlla nee na bismillahi rahmani rahim yaa ayuha alladina amanu laa tarfau aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bilqawli ka jahri baadikum li baadin an taxbata acmaalukum wa antum laa tashcuruun ah inna alladina yagudduuna aswaatahum cinda rasulillah ulaika alladina amtaxana allahu qulubahum littaqwa lahum magfiratun wa ajrun cazim inna alladina yunaaduunaka min waraai lxujuraati aktharuhum aktharuhum laa yaaqiluun aktaruhum laa yaaqiluun laa yaaqiluun du affaire diine du affaire ngëm yàlla nee na yonent bi am na ñu bëri ñoo ngi taxaw di di la sàllalu di la woo nekk ca ginnaaw néeg ya di la woo waaye ñoom amuñu xel suñu amoon xel duñ def loolu walaw annahum sabaru xata taxruja ilayhim la kaana xayran lahum la kaana xayran lahum waaw waaw suñu toogoon ba nga génn seen aaju yëpp faju muur ci ñoom waaye tamit yiw la ci ñoom xeeran ngi ñaar yëpp lay taxawee suñ toogoon ba xaar la nga génn ah ñu muñ xaar la ba nga génn te bañ laa fëgg bañ la nekk di di di la woo bàyyi la ndax yow xam na ni doo nekk ci lu lu ma bëgg man yàlla xam naa lool kon nag duñ toogoon xaar la ba nga génn mooy gën ci ñoom waaye yiw lay doon ci ñoom incha duma ñëwee ci wàllu tigi di ngeen dégg la yàlla wax foofu ci euh, in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu ba aaya ba jeex léegi ñu jël par exemple yi ma tudd noonu xoolal lu mel ni drogue bi drogue bi li ma ci njëkk a wax mooy léeg nga gis ay mise en scène yoo xamante ni wala ay article yu ñuy def di wane ni jàpp nañu par exemple benn conteneur bu def drogue waroon a jàll euh, ci Sénégal pour mu dugg Sénégal wala mu transiter fii pour dem feneen ndax Sénégal c'est le pays le plus occidental ci Afrique Sénégal dafa am Sénégal dafa stratégique Sénégal dafa am ay frontières Sénégal nim mu nekkee daanaka benn plaque tournante la ci économie ak yu bëree bëri bëri ci waaw yu bëri yuy dox daal ci transit daal ah waaw waaw léegi lii léeg nga dégg ñu ne ci journal officiel ci journal euh, wala wala euh, nga liir ci euh, article bu officiel ñu ne jàpp nañu benn conteneur u drogue par exemple ajjuma jàpp nañ benn conteneur drogue wala jàpp nañu ñoo ngi ñoo ngi def incinération mooy lan dañuy ñëw ba ci benn ndànd fooy fay ñu def fa drogue bu bëri yamba bu bëri drogue bu bëri daal di wutu ay pétrole xaw ma wala yooyu sotti ca wala essence daal di taal ah, ñu ne taal nañ drogue bi ñu jàpp waaw wala ñu toog ba caag ñu ne def nañ benn saisie bu bu extraordinaire mooy saisie bu mag lañ jàpp wala benn réseau bu mag lañ jàpp ah d'accord d'accord ma ne waaw loolu baax na c'est des prouesses bravo à la gendarmerie bravo aux service de douane bravo à la police bravo aux agents secrets bravo aux autorités qui veillent au gré bravo waaye man du ma waxee bravo ba pare damay poser question question bi may poser bu simple la te yaakaar naa ni ñun ñëpp war nañ ko bokk poser ko mooy lan waa léegi jàpp nañu Apreso jàpp nañu conteneur jàpp nañu ñu doon jaay jàpp nañu ab benn saisie bu am importance waa léegi li ñu jàppul nag anamu waa doo poser question boobu waa doo leen poser question boobu li ñu jàppul li ñu jàppul anamu est-ce que xam nga li ma bëgg a li ñu jàpp amatul danger waaye li ñu jàppul anamu moo ngi mel ni ñuy wër ñaari euh, Euh, par exemple mm, sept criminels yi yu xamante ni ay reykat yi nit lañu ñu soxor lañu ils sont bien armés te sës nañu parce que xam nañ du leen jàppee dañ leen di wala dañ leen di tëj à perpétuité ñu ne ñoom ñu daal di décider léegi daal ñun nous n'avons plus rien à perdre léegi daal nañu nañu nañu def lu ñu mën ci lu bon nañ ko def léegi nag ñu ñu fexee ba góorgóorlu jàpp ca kenn te kañ ca jàppkat moo ci ëpp xol moom soo ko waxee convaincre ko mu bàyyi mën na am sax moo doon wax gars yi na leen déedéet nañ bàyyi li ñuy def parce que nangam nangam léegi nag mu rëcc siis yi gënoon a soxor gën a armé gën a déterminé gën a am pas-pas ci lu bon la ñuy def waa léegi yow soo taxawee di puukare woo di génnee euh, ci journal officiel naan on a attrapé l'un des plus grands brigands nangam nangam juum nga waa léegi ana juróom-benn ya yow li nga war a def mooy dem lijjanti ji juróom-benn ya bala ñoo rey beneen citoyen bala yàq beneen station bala ñoo dugg feneen wala bala ñoo violer beneen jigéen wala bala ñoo perturber feneen loolu nga war a lijjanti mooy loolu mooy bëgg a wax waaw suñu jàppee drogue bi ah léegi li ñu jàppul nag te mu war a dem ci sunu jeunesse bi war a dem ci sunu njaboot yi ah question boobu suñ ko posé rek man ko d'accord na li ci des yëpp xam naa ni xam ngeen ko ñu dem ci lu ñuy wax sàngara alcool gars yi di ko wax wine Hmm. fexe nañ léegi ba def ko comme crédit bu njëkk ko amul woon cinq mille doo am crédit bu njëkk ko amul woon deux mille cinq cent doo am crédit bu njëkk ko amul woon mille francs doo am crédit waaye léegi yaakaar naa fukk dërëm sax am na léegi nag gis nga ni defee détail yu crédit yi mu jóge dix mille di wàcc ba cinq mille ba mille francs ba cinq cent ba ñeneen daal ne léegi cent francs ba sax léegi fukki dërëm ba léegi sax ñu ne la déedéet léegi yooyu yëpp amatul léegi da ngay leb sax woote soo amee fay gis nga noonu lañ ko defee ci télécommunication bi noonu lañ ko defee ci sàngara si mooy léegi sàngara yu cent francs am na sàngara ay pochette yu cent francs am na yoo xamante ni xale bi mën naa jël naan léegi nag su ko defee du ko yàggee naan bala muy am quinze ans wala vingt ans daal di nekk alcoolique bu mat sëkk su ko defee muy dem nag bàyyi sàngara bu ndaw bi mu doon jënd bu cent franc bi di dem nag di ca baar ba di naane foofu kuy protéger sunu jeunesse bi ci cent franc yooyu sàngara franc yooyu te ñu koy jaayee foofu ci sunu dëkk ya di ko jaayee ci sunu koñ ya te léegi nee nañ am na ay boutique yu koy jaay yow naanoo mën naa am waaye sa doom jënd na moo ngi ànd ak i copain ku la wax ne la copain yi duñ jënd na ko mosal lii du dara jus la mu naan ko daal di am addiction dootu ko mën a bàyyi lan moo tax nga toog ba caay rek gis xale bu nekk toxicomane te musta tox musta naan am na ay études yu xamante ni wane woon na ko ndekete yoo am na ci ay ay ay narcotrafiquant yu mag yoo xamante ni dañ doon liggéeyandoo ak ay ay ay ay chercheur yoo xamante ni am na ay gâteau yu ñu doon def di ko jox mel ni ku koy jox pauvre ci seen programme alimentaire yooyu ndekete tàngal yooyu ak gâteau yooyu dañ ci daan def ay substance illicite lu lu mel ni tuuti drogue ci ci dose bu tuuti su ko defee xale bi du koy lekk ak di ko macc bala muy am 12 ans daal di nekk toxi toxicomane nga xamante ni léegi day am dépendance ci drogue léegi su ko defee léegi ñoom ils investissent dans cette jeunesse la pour ñoom ñu nekk seeni i di sax di jëfandikoo drogue ba faw kon loolu mbokk yi war nañ ko bàyyi xel bi des mooy drogue beneen bi ma leen di wax mooy la la la drogue wala les drogues spirituelles dañ leen di euh, gëmloo ay affaires. di leen dig ay mbir yoo xamante ni euh, ay gént la c'est des utopies c'est des idéalismes c'est des moom la leen di jaay ba kenn ku ci nekk yaakaar ni lii dina leen may mbooloo wala dina leen may alal wala dina leen may jinne wala sax dina leen al ci yàlla da leen koy naxe jox leen ko koo ci gis moom ngi yor kurusam di si kar te soo ko laajee li muy si sikkar soo ko déggee sa fit rëcc ndax ponkalu maamu jinne moo xamante ni moo nga ca Indonésie tëdd di nelaw moom lay woo tur yàlla lu muy def nit ku woo yàlla kañ yàlla ngay am waaye ku woo leneen am leneen tur yàllaa ko jàpp ma ne déedéet turu lam doon sikkar moo ko jàpp ku yàlla jàpp soo ko gisee xam ko <laughs> ah déedéet loolu tamit nañ ci bàyyi xel ndaw ñi jeunesse bi nañ def attention bu leen def loo leen dégg ci télé yi ci rajo yi ci internet yi wérdu ko bu leen def koo leen gis dem ci moom mu jox leen ay dog ngeen di sikkar am na sëriñ yoo xamante ni dañuy tester ay tour ci seen i taalibe wala ña leen di fréquenter surtout jeunes yi am na jeunes yoo xamante ni dañoo teel a bëgg affaire wérd ak affaire ay sikkar dañuy tester ci yow dañuy yor benn affaire ñu jox leen ko waaye na leen ah, am na benn affaire am na danger bu nekk ñu jël ko jox la ko ñu ne sikkar ko waaye loo gis wax ma ko nga dem sikkar suñu gisee ñu fanaane laa dóor ba fajar ñu jël tur ba xotti xam ni baaxul wala ñu jël denc wala nga def ko daal di rakkaaju ci guddi gi ñu xam ni suñ ko defoon ñoom mu dal leen wala nga nga def ko ñëw neen ah man de damaa gént nangam nangam fekk ñoom xam nañ gént gi ngay wax li mu signifié te yow ko ba nga ko waxee ñun la ah, waaw waaw baax na demal ba ci kanam nga ñëwaat soo demaatee ñëwaat ñun la waaw loolu ma la jom koy sikkar indi ko bu ko sikkarati am naa ndigal jox nañ ma ndigal nee nañ ma naa la wax bu ko sikkarati loolu kiiwul fekk ni yoo la nga ko wax ca gént ga tegtal ba nga ko wax moo ko wan ne ko tur yàlla bi wala sikkar boobu muy sikkar affaire a nga ca léegi su ko defee mu jël lépp lu mu mu bàyyi ko jàpp loolu ay mbiram di dox kon yow genre kobaay nga kobaay am na ñu bëri kobaay la ñu tax ko drogue yooyu nañ ko wattu <laughs> yàlla ñu yàlla suturaal ñun ñëpp suturaal suñu njaboot. ma ngoog léegi ñu dem ci festivité yi ñoom it jël nañ une bonne partie de notre jeunesse léegi foo toll ñoo ngi fecc hmm, ñoo ngi euh, musique hmm, musique locale ak musique euh, international bi ñu euh, importé ñëw di ñu ko imposer di ko di ko naxee jeunesse bi waaye duñ demee ba ci biir dañuy dem ba xam ni yooyu yëpp c'est des mirages soo xoolee ci année quatre vingt dix yi quatre vingt quinze quatre vingt seize soo xoolee dangay gis ab benn région rek trois mille groupes rap wala musique wala break dance am fa trois mille waaye tey jii <laughs> ñooñu ñëpp doon bindi teg sax di defar ay ay euh, nuñ koy tuddee ñoom sax ay maquette seen yooyu ñu doon def ñoom ñëpp ñoo nga ca leneen ñoo ngay jàng ñii ñoo ngay menuisier ñii ñoo ngay waa ngoog ay étudiant la ñu ñii parce que xam nañ ni loolu benn fougue de jeunesse la woon benn affaire bu ñëwoon la rek benn benn riir la woon ñu topp ca groupe yooyu nga doon gis yëpp fi ni ay ñeent wala ñett ñoo ciy génn normalement te génn ga kat ca réew ma la dañuy naxaate rek ñoom ñëpp dañuy naxaate même seen génn yi ñuy génn ñu naan ay euh, international laak yooyu déedéet déedéet du international international mooy da nga am public boo xamante ni yaa moom mais xam nga ki defar festivalam ay ay grand ténor ñëw fa ñu jox la première partie wala ñu mosal la ci benn trente minutes loolu du sa international de yow yaako ko du international yaako ko internationaliser sa bopp wala nga def ab benn affaire fii ci Paris wala ci euh, Amsterdam wala ci euh, Belgique wala feneen ci beneen dëkk nga def ko te yow public bala la ñëwal yëpp sa réew la bu dee sénégalais nga waa Sénégal kese yi ñëw yeneen ñaari nit ñett nit ñu bokk ci yeneen région ñoo ñëw mais ñeneen ñi ñëpp xamuñu la sax dégguñu la xamuñu sax sa tur léegi nag utopie la ñuy gëmal naan ah waa toj na France toj na fii kii ba mu fa def nangam nangam fekk ni yoo lépp ay montage la dara du ci dëgg waaw léegi nag ba ci gën a garaaw nag def seen musique sax graawul peut-être ci ñoom parce qu'ils ont choisi cela comme métier comme lan waa nekk ca d'accord waaye bi gën a garaaw nag mooy euh, euh, occuper le terrain médiatique di parler di wax nag au nom au nom de la jeunesse sénégalaise de la jeunesse consciente <laughs> ah ah déedéet loolu duñ ko nangu c'est de l'usurpation arnaque la escroquerie la mensonge la c'est des inventions c'est même pas du respect pour parler au nom de la jeunesse du Sénégal à déedéet loolu warul nekk kuy wax ci turu jeunesse du Sénégal dafa am ay critères critères ba ca njëkk mooy yow da nga war a nekk sénégalais ku la gis rek xam ni sénégalais mais koo xamante ni tey soo génnoon ci mbedd mi dox ñu ne kii ndax du jeune américain wala jeune australien wala jeune français wala jeune nangam wala jeune nangam wala nga génn ñu ne xanaa kii du indo nga bëgg a taxaw di wax ci turu Sénégal te yow t-shirt ba nga sol casquette ba tubéy ja na ko sole sa loxo yi na nga koy sànnee ba ngay wax loolu yëpp du culture Sénégal deuxièmement yow miy wax ci turu Sénégal ci ci wax ci turu jeunesse Sénégal attention attention waroo wax ci turu jeunesse Sénégal da ngaa wax ci turu jeunesse wu concert ya ak pecc ma ak musique ba ak rap ba ak dancehall ba ak ya ca topp yépp jeunesse boobu nga war a waxal seen tur pourquoi parce que am na jeunesse boo xamante ni ñoom dañoo wax ni Allahu mooy seen borom muhammadu mooy seen référence suñ demee bay xool ñu leen jege ñu war leen a roy ñoom ñoo ngi am ay tur ñooñu nañ tudd am na kuñ coy wax cheikh alxaaji omarul fuutiyu am na tamit kenn kuñ coy wax alxaaji ahmadu ndak sekk am na kuñ coy wax alxaaji malik si am na kuñ cay wax a cheikh Ahmadou Bamba am na kuñ cay wax a cheikh Alxaaji Abdullahi Niass am na kuñ cay wax Alxaaji Ahmadou Baro Njëgeen am na kuñ cay wax Alxaaji Mouhamadou Saïdou Ba am na kuñ cay wax Alxaaji Omar Ndaw al am na kuñ cay wax Alxaaji Abbas Sall am na kuñ cay wax am na kuñ cay wax am na kuñ cay wax yaa muy tuddal tur yi ci des ba ñoom ñëpp mat ñooñu ñooñu ñooy suñuy ñu roy bu dee roy bu jege la ñooñu la bu dee ah, ñoom seen référence ñu bokk ñëpp benn référence muy Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam jeunesse bi yow mënoo wax seen tur pourquoi waaw pourquoi ne ma pourquoi parce que parce que yow sa référence yow sa référence mooy ñan sa référence ci solo mooy ñan sa référence mooy ñan sa ci mbuumu weñu jaam yi ngay takk mooy ñan sa référence ci wàcc sa tubéy mooy ñan sa référence ci musique ci soirée mooy ñan sa idole mooy ñan am na kuñ cay wax Michael Jackson hmm? mooy kilifa gi moom sax dañ koy roi waaye dee na le roi qui meurt dee na am na kuñ cay wax James Brown am na kuñ cay wax sunub doogi dab te kooku wàcc na leen fa wuti yàlla am na kuñ cay wax naaz oui il est naaz nazir la tudd sax far waaw am na kuñ cay wax Puff Daddy am na kuñ cay wax jay bu dee jigéen ñi am na kuñ ci wax BNC am na kuñ ci wax rayxaana wala turam wi ni mel rayxaana war rayxaan shakira shakira santkatu yàlla shakira shakira ay shayatin yu garaaw yoo xamante ni il représente ay ay force les forces du mal la ñuy représenté gaga kañ ngay wax bu ca boole leneen la moom mérité wul lool de gaga ñoom xam nañ ki may wax kan la ya muy def signe façon ya yooyu yëpp muy def te lépp di ay référence satanique ca loxoom ya ca boppam ya ca yéreem ya ca wax ya muy wax ñoom ñëpp xamante ne ay shayatin lañ te wallahi al azim ñooñu ñuy def référence wallahi soo dégloo seen texte yi soo liiree seen texte yi wallahi bu dee jàng nga tuuti dootoo déglu wala ngay ànd ak ñoom di wax la ñu wallahi la ñuy wax dara baaxu ca yàlla la ñuy saaga yonent la ñuy saaga ngëm lañuy saaga jigéen la ñuy toroxal di ko futti di ko wax lu bon di wax la ñuy def ak seen jigéen ña ni leen di fitnaale ni leen di dóore ni leen di toroxale ni ñuy def ak sàngara ni ñuy defal dëggal maay jools maay cuus maay maay dégg nga man rek égo trip rek limbee mooy tagg sa bopp maa fi nangam maay kii ah, euh, waaw seen référence ñooñu la am na ci kenn ku kuñ ci wax fifty cent looy wax turam sax loo koy defee référence te moom yow xamul turam sax Curtis Jackson la tudd Curtis Jackson dem na ba wax na ñu ne ko yow loo gën a bëgg ci na mu ne I want them love me ah like they they love Pac Pac tënk la ci Tupac mu ne damaa bëgg ñu bëgg ma lu raw ni ñu bëggee woon Tupac moom loolu mooy bëgg-bëggam yow nga def kooko référence bëgg a wax ci turu jeunesse Sénégal déedéet juum nga du noonu de du noonu ñooñu duñ référence référence mooy Seyduna Muhammadin référence mooy ku génnee ci madrasatul muhammadiya ci université yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wasallam référence mooy mag ñu baax ñi nga xamante ni lu baax ñu boole leen ca lu safaanu kenn ñëwul leen ca boole yàlla ñu yàlla dimbali mbokk yi bi na naa mawlaana muhammadin sallallahu alayhi wasallam kon yëf yaa ngoog diine jaa ngoog jeunesse baa ngoog ñi leen séddoo ngoog bi ci gën a metti nag mooy diine ji mooy ñi nga xamante ni tabaarakallaahu moom la ñuy wooyu till till chakaal yi nga xamante ni ñooy sàmm jur gi xam nga ne àdduna tukki na wala fi nee nañ ku la feesloo moo la yàpploo <laughs> yow nga jël sa sa sa troupeau boo xamante ni ay mbote rek a ci nekk nga jël till jox ko wala nga jël bukki jox ko ne sàmmal ma ko xam nga ni tànk boo ca gis mu lafañ moom la li ci gën a garaaw mooy tabaarakallaahu organiser wu nañu defaru nañu ah boole koog seen i discours yu baax ba seen i façon yu baax te dara dara du ci dëgg lépp na xaate la li leen tax a jóg rek mooy fexe en emprisonné jeunesse bi embrigadé leen nax leen tàggale leen ak yàlla tàggale leen ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàggale leen ak jaamu yàlla ngir lan ñu gëm leen ñoom dong topp leen ñoom dong te ñoom ñooñu xamuñu fu ñu jëm koo ci mu jooy koo ci wéetal mu wax la li mu tiitee ni mu ragalee te ñoom leen li topp yaakaar ni tabaarakallaahu ñooy lépp jël seeni yëf nag peinturer ko ak diine verni ko ak diine discours ya diine we solu ya diine tur ya diine yi sikkare diine te fekk ni yoon la ci biir yëpp ay jubadi la waaye léegi kañ la ñuy yeewu ci yooyu kañ lay kañ la ñuy yeewu ci naxaate yooyu ba kañ problème am na mbokk yi ah nañ ci góorgóorlu ñu bàyyi ko xel ah di leen di leen di leen géntuloo ci affaire u zahir ci affaire u baatin ah ci affaire xaqiqa di ci naxee nit ñi incha allah am na waxtaan nuñ ciy waajal ci yooyu terme yooyu ah xaqiqa baatin tasawuf ah yooyu yëpp ay terme la yoo xamante ni ñoom ñëpp kenn ku ci nekk moom lay utiliser di ko usiter di ko embrigader ak di ko euh, mbaalee ah di ko defee euh, euh, benn genre këpptal mooy ay mine antipersonnel yoo xamante ni su la jàppee da lay handicapé ba faw ba too doo mën a dox wuti yàlla dootoo mën a dox wuti ngërëmul yàlla kon mbokk yi jeunesse baa ngoog quatre-vingt-dix pour cent jël nañ ko cinq pour cent dañuy dem ci diine di dem ci leneen 3 pour cent ñoo ngi ci biir diine yor yëfi diine te soo xoolee ba ci biir dara du ca diine 2 pour cent rek ñoo ca nekk ca yoon yàlla nañ ci yàlla boole boole ci suñuy njaboot. waaw léegi nag devant cette situation nan lañ war a def léegi dama njëkkoon a euh, wax ne pour man solution yi c'est très simple. parce que li ci ëpp source bi mooy obscurantisme ak pauvreté ak désespoir parce que ñoom ñoom quatre-vingt-dix pour cent yi ñi leen jël embrigadé leen nax leen dañuy surfer toujours dañuy utiliser toujours pauvreté ak gént euh, utopisme idéalisme ci lañ leen di euh, naxee gëmloo leen ay affaire jël benn nit sonn ca moom fexe ba mu nekk star fexe ba mu am oto bu rafet fexe ba mu am ay euh, kii du ñëwee di naxaatee ci xew-xew yi di euh, baatre baatre lañ koy wax ñoom mooy taxaw di maye ay kii fekk yooyu ay deal la ay deal la dañuy bokk deal maak yow ma war laa fay cinq cent mille maa moom cinq cent mille bi man way bi man musicien bi mais yow yaa ma war a fay samay cinq cent mille ndax dañoo bokk benn deal benn oto buñ jaay wala benn affaire nga war ma ko fay léegi ma ma la euh, ma ne la may jox ma xaalis bi nga non déedéet yow sëñ sagal ma ma sagal la ñu ne nan mu ne bu subaa wala samedi ci sa soirée bi dinaa ñëw may joxe la ko foofu su ko defee day toog ba càgg muy way kenn may ko mu daal di commencé way kooku su kooku suñ woyee kooku mu toog ba càgg jóg ñëw taxaw di la sànni dina sànni ay dix mille ay dix mille ba mat cinq cent mille am na ko koy ramassé waññi ko bu baax ne ko sa waay du ñëwee sama xaalis la bokkut ak liñ may may mais yooyu yëpp ay mise en scène la yooyu la ñuy gëmloon nit ñi yaakaar ni du dafa am xaalis fekk ils sont ils sont pleins de ci des dañuy dañuy dañuy dañuy surfer tamit ci pauvreté nit ñi xam na ni nit ñi amuñu dara jeunesse bi euh, amuñu liggéey donc ñuy profito ñu 90 yooyu ni ñuy profito yenn nitu diine yi tamit les faux nit ne noonu lañ ciy profito gëmloo leen ay affaire di leen géntloo gars yi dañoo bëgg yàlla dañoo bëgg aljanna ñu gëmloo leen ne leen waaw ku ku ma topp dem aljanna déedéet du noonu alaaj Mouhamed Ndieguene daraan wax ne ku ko yombalal moo la ko xañ aljana inna allaha ishtara min al muminin min al muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna aljana yàlla da koy jaay bakken la koy jaay ak alal ah ngëm gu wér péng ak dëggu mooy mooy tax yàlla subhanahu wa taala boole la ña nga xamante ne ñoom ñoom ñoom ñooy ay gaayam ah loolu ñu bàyyi ko xel dañuy dañuy surfer ci euh, ci désespoir ak tamit euh, wut une couverture une couverture sociale mooy lan dañuy dem topp ab sëriñ pour lan duñ defee ab giraawali wala ab problème bu rëy ñu def benn toj-toj ñu mën a làqatu ca moom mais yooyu la suñu détourné mën a làqatu ca moom ah yooyu yooyu yëpp gars yaa ngi koy utiliser pour rek mën a gën a récupérer la jeunesse de Seydina Muhammad la jeunesse d'Allah la jeunesse d'Allah du ma ko waxee mooy la jeunesse de la religion d'Allah ma ne léegi pour lii il faut que kon ñu wut ay solution léegi solution yi bokk na ci rapidement li may wooye euh, enseignement waaye enseignement bu ànd ak éducation parce que ñaar yooyu bokkul de nit mën ngaa jàng te doo yaru am na ñu bari jàng nañu waaye yaruwuñu yi enseignement bu ànd ak bi ci des mooy ñu fexe gën a assenir sunu cadre yi assainir sunu bopp assainir sunu biir kër assainir sunu koñ yi assainir sunu région yi sunu réew yi bi ci des mooy sunu autorités yi gën a jël seeni responsabilité ci protection jeunesse bi. am na ay association yoo xamante ne léeg ñu gis leen ci tele bi euh, ñu ne ñoom dañuy défendre dañuy protéger les jeunes les enfants. contre la pédophilie contre la les tortures contre les les euh, xawma lan les euh, travaux forcés yooyu daal la ñuy wax léeg-léeg ñu am ay association ñu ne dañuy dimbali xale yi yo mais attends waa léegi nga yaakaar ni dimbali xale bi mooy fexe ba buñ ko violé rek xa dimbali xale bi mooy fexe ba mu lekk rek waa léegi xale yi nga xamante ni ay xale yu ndaw lañu war a dem jàng yi ñu leen di bàyyi ñuy feeñ ci kili bi nag yow mi yor association yi da ngaa war a porter plainte loolu xale yi nga xamante ni xale yu ndaw lañu te war a dem wuti ji xam-xam wuti ji seen seen jàng seen i seen seenum njàng war a tegu ci siraatal mustaqim war a góorgóorlu ñu jël leen utiliser leen ñuy fo di fecc di caaxaan di di doyadi ci ci télé yi di di di ñu wutal leen ay émission yuñ sonorisé te émission diine yaa ngi fii kenn du ci def ñaar dërëm ñu sponsorisé leen may leen ñu nekk ay star di di leen di leen gëmloo ay affaire di leen nax mais ñooñu ñi nga xamante ne dañuy protéger les enfants di di lutte contre di lutter contre euh, les violences yo yooyu yëpp c'est des violences parce que violence du physique rek il y a des xañ nit ba du nangul yàlla du topp yàlla du nekk li mu war a doon du nekk nit ku responsable foo nar a teel a sax ci xolam teel a sax ci xelam kooku violence la yéen ñooñu da ngeen a war a xeex contre loolu nañu protégé suñu jeunesse bi loolu ci solution yi la bokk état bi na jël ay responsabilités nañu sécuriser suñuy frontières nañu gën a vigilant ci sunuy transit ci transit yi ci port yi ci aéroport yi nañ ko gën a bàyyi xel nañu gën a wut li ñuy wax police de proximité ñu wut ay action de dissuasion bu ñu def rek du ñu rey nit ñu soog a def benn rafle déedéet war nañu wut ay ay mbir ay taxawaay yoo xamante ni mooy tax ñu mën a protéger suñu jeunesse bi nañu wut ci euh, ci ci ci état bi nañu gën a bàyyi xel ay émission éducative à la télé télévision dañ ne lan la euh, divertir informer ah ak lan éduquer di yooyu la wax divertir informer éduquer waa léegi ana éducation ca conférence su 2010 ba waxoon naa leen ko man leen pourquoi pas euh, le cours de monsieur Sané cours français monsieur Sané lu tax duñ ko def direct à la télévision nationale un cours de philosophie de Souleymane Bachir Diagne lu tax duñ ko def en direct à la télévision nationale pourquoi mënuñoo jël chaque année chaque mois chaque semaine ñu jël benn cours mathématique matière bu lu mel ni limite nga xamante ni daanaka chaque année mu génn philosophie ñu jël lu mel ni état mais ñu doj ko en direct à la télévision pourquoi pas ñu jàngal nit ñi droit te ñoom juristes yi ñoom ñoo wax ne nul n'est censé ignorer la loi te droit xamuñu ko nit ñi xamuñu seen droit xamuñu seen devoir lu tax wutuñu ay émission yu mel noonu lu tax jàngalewuñu lu mel ni euh, fiqh wut beneen façon waxuma waxuma ni amul amul waxtaanu diine waxuma ni amul déedéet mais il y des moyens de communication ya des façons de communication yu bees yu xamante ni xale yi moom la ñuy gën a déglu muy gën a accessible ci seen xel il faut ñu adapté wu te bàyyi archaïsme bi waaw bàyyi rek ba alxamis ci guddi ñu bàyyi ba 23h xale yëpp tëdd ne la ñu tegal ñu suñuy affaire ah naxee ñu ko ba une heure du matin deux heures ñu tëj déedéet yoo xamante ni dañ koy teg dix heures dañ koy teg. mongoog balaa ñoo def journal officiel bi dañ ko teg 17 heures du xale yi wàccee euh, dessin animé ah lu tax du ñu wut ay ay ay ay affaires yu baax yuy jàngal xale yu leen di conscientiser ci affaire u drogue ci affaire u ci affaire u lu yàlla bëggul lu yàlla xaraamal lu tax loolu duñ ko def pourquoi pas ah yooyu mooy solution yi bi ci des man solution bi ma gën a gëm mooy iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mooy responsabilité ak soumission ci yàlla ñaar yooyu responsabilité bi mooy lan mooy lépp loo war a xam nga xam ko lépp loo war a jàng nga jàng ko lépp loo war a def ci yar ak ak orienté say njaboot nga def ko waaye nag nga boole ci nag di yaakaar yàlla di ñaan yàlla moo tax ma tàmbalee waxtaan wi ne alhamdulillahi alladi hadaana li hada wa ma kunna li nahtadiya lawla an hadaana allah su nekkuloon yàlla kenn du jub kon njub yàllaa ko yor comme yàlla moo yor njub nañ koy ñaan di ko ñaanal suñuy njaboot ba lu ñuy judd sax nañ leen ñaanal suñuy juddee nañ leen ñaanal waaye nañ leen toppatoo bañ a sàggan ci ñoom ndax ñun ñëpp ay sàmm lañu te su ëllëgee yonente nee na sallallahu alayhi wasallam ku nekk dana la laaj la nga xamante ni moom nga doon sàmm soo gisee ma daw rek directement ci euh, ci yaakaar na abdu yaakaar na sahin yaakaar na abdu mooy mooy pratique bi waaye yaakaar na sahin mooy croyance bi ci biir xol bi loolu mooy tasawuf rek yaakaar na abdu yaakaar na sahin mooy tasawuf mooy sa zahir yëpp nga ci jaamu yàlla waaye sa baatin nga ci jaamu yàlla mooy nga fexe ba sa xol nga branché ko ci yàlla te dootu ci branché débranché wu loolu ku mu nekk ci yow dootoo ko mooy mu ngoog léegi li tax ma tëb étude tëb éducation tëb cadre tëb conscientisation mais parce que ñi nga xamante ni ñoo gën a jàng daanaka léegi ñoo gën a kon ci àdduna da ngay gis ñoo xamante ni ay bac plus vingt deux la ñuy yëpp te duñ la waxee baa ñu baa jëf danga naan mais kii ci ban ban ban médiéval lu juddu walla wala kii de revenant la danga naan mais kii ci ban monde la nekkoon te defa jàng ba jeexal wala nga gis te noonu mu amee ci bac plus 22 yi xaw ma plus ki noonu la amee ci ñiy jàng diine da ngay gis ko xamante ne day jàng diine ba yey téere yëpp mais wallahi su defee baa mu wax danga naan mais kii. ndax peut-être c'est les lions ñoo ko jëloon denc ko mu mu mu nampé ci seen ween ba ba ba ba mu neex leen ñu bàyyi ko mu dellu si nit ñi tellement waxam tellement xalaatam tellement yooyu moo tax soo ko xoolee ñi gën a jàng léegi ñoo gën a sadik ñëpp ñi gën a jàng mooy jàngu diine ak jàngu tubaab a ci te ñooñu leen daan wax démb intellectuels yi ñuy réfléchir di critiquer di am ay euh, euh, def ay thèse ay antithèse ak ay synthèse léegi ñooñu ñëpp gis nga taxañ nañ lépp def ko ci seen biir tuba yi ne ne nangootuñoo xam dara dara dootuñ réfléchir pourquoi parce que bëgg lu yomb bëgg lu yomb baaxul bëgg lu yomb baaxul wallahi xoolal mat ñi xoolal ma sunu maam Cheikh Al Hadj Omarul Fouti li mu daj yëpp nga yaakaar nii bëgg lu yomb moo may li mu am yëpp loolu moo may ñi ma tuddoon nag mag ñu baax ñooñu maam Amady Ndaak Seck nag maam Amady Ndaak Seck dégg nga li mu wax isa diinu lam yëkkum falaakaaniti dunia maam Cheikh Ahmadou Bamba yëg nga lim daj wax nan la ko wax nan la fani guddi ndakaaru ya lam ca wax ndax fitna ak coono di yëg nga la mu wax ca asiru ma al abraari xiina asiru maam alaaji Maalik yëg nga lam daj ci njaarnde xam nga lam daj ci Tiwaawan maam alaaji Ahmad Baro Ndiéguène xam nga lum daj ci Saalum jóge Saalum di dox ba Cees ngir diine lañ daj yëpp yow nga bëgg xëy daal ni léegi yow da ngay xëy ne cëpp am la mag ña am te doo sonn loolu xam nga ni loolu loolu sëñ bi loolu amul fenn te man li ma jaaxal mooy seen féex gi ak seen rakkaaju gi yëpp ci diine lañ ko jëmale mais su desee lu dul par exemple indi nañ boolu ceeb bi ñoom ñëpp da ngay gis ñuy dànk def biir léegi nag su desee lu dul diine ñu ne ah, lépp baax na ah du lépp baaxee lépp xanaa ceeb bokku ci xanaa ceeb bokku ci xanaa tuur ndox bokku ci te yooyu yëpp soo koy def da ngay xel bu baax duñu indee nga dank-dank yu dëgër lépp lay sàqami bu baax ba noppi di bi ngay sàqami laata ngay la ngay sàqami laata muy jeex dugalaat nga solox di waaj beneen ndànk loolu mooy wane lan soo tibul doo lekk waa léegi nag bu dee lekk gi nga def noonu léegi nag mbiru yàlla na nga daan ne déedéet lépp baax na ah lépp kañ lan mooy lépp lépp mooy tout du lépp baax rek kañ bu defati dara bul liggéeyati bul defati bul sonnati bul jàngati bul demati bul dundati bul deeti yow sa lépp baax na ah bu leen bàyyee gaa yi diine yi ndax ñooñu ngeen bàyyee diine ji mooy nit yàlla yooyu ma lay tudd wali yooyu ma lay tudd aarifine yooyu ma lay tudd wallahi musu ñoo nelaw dañoo dem ba même bu dee seen jëm ya moo ngay nelaw seen xol ya moo nga branché wu ci yàlla te nelaw yooyu ñuy nelaw du nelawu nelaw waaye nelaw ya moo leen fekk si ñoo mus ñoo fekk si nelaw benn aarif bu mag dañ ko wax ne ko ah, waaw yow de gars yi nee nañ doo nelaw mu ne ah waxuma duma nelaw de waaye de musuma toog di xaar nelaw nelaw moom mooy fekk si ma ngoog ñooñu ñooñu ñooy référence de waaye gis nga gars yu bay bees yii liigaay gars yi di wax rek la ñuy def dañuy teg xel dañuy teg diil wallahi koo ci peese lii laa fi Qurayshin mënu ko billaahi laa la wax lii laa fi saar bu jafe la def naa ci waxtaan ba pare wallahi la adim bërki démb rek am na ku ma ciy déglu ci internet fii man dama man dama damaa jaaxle te moo ngi wax gaa yaa ngay su di yuuxu di ma ne ah te gis nga aaya bi doo gisee daanaka jaasi la wut daggate ko corko ndax damm gum ko dama yàq gum ko yàq waaye tabaarakallaahu système bi rek nax rek hmm? nañ bàyyi xel yooyu mbokk yi hmm? te yeewu si yeewu aj Mouhamed Ndiéguène de daan nañu wax nañu àdduna de lépp dañ koy lijjanti ah, waaw jamono bii weccit rek loo bëgg am ko waaye mu ne ku wéet sa bàmmeel musuñoo gis sëriñ bu faatu yóbbaale taalibeem taalibe ba ne day dugg ca biir musuñoo gis taalibe bu faatu sëriñ bu dugg ca biir bàmmeel ba musuñoo gis soxna su faatu jabar ja topp ca musuñoo gis jabar ju faatu moo ngoog dinañ wax naan day geloog day yooyu yëpp dinañ ko wax moom de da koy kii moom de da koy nang waaye mu dee nga dee ah <laughs> parce que foofu dafa wóorul beneen affaire la beneen dund la beneen mbir la waaw nañu jaamu yàlla topp yàlla lu leer la mag ñi li ñu def lu leer la wax nañu jëf nañu bind nañu tegtalu nañu am na ci ñoo xamante ni sax mais da seen kasit yaa ngi fi far déglu seen kasit yi ak gars yi li leen di waxal ñoom déglu seen kasit yi nga déglu leen ñoom liiral seen téere yi jàngal seen téere yi nga xool ñoom li ñu bind ak li leen di seen taalibe yi ak seen yenn njaboot yi li leen di waxal bokkul wallahi bokkul te man xam naa ni bu dee ñàkk wax dëgg mooy am ak juum ak wadd ñoom ñii la waaye du ñoom ñee ñoom ñoom ci saadi saadiquun yi lañ bokk waaw ñooñu ñooñu yàlla di junj suratul xujuraat ñoom ñooñu la waaw ko defee yooyu ñu bàyyi ko xel mbokk yi fu nekk ñoo ngi fay làqatu ñoo ngi profité ci presse bi ñoo ngi profité ci télévision yi ñoo ngi profité ci internet bi yooyu yëpp ñoo ngi ci profité ku ci nekk rek làqatu rek taxaw waaw wane rek waaw ba léegi fu moo tax ku ci nekk a ngi def li ñuy wax protection protectionnisme discours yu tàng yi ngay dégg rek ci sëriñ si wax yu métti yi ñuy wax feeñal kéemaan yeeg yëpp loolu la parce que soo soo waxul tamit ñi ñi ñi njaboot gi ñi mooy ñi ñi gis ci télé bi ñi ñi gis ci ñi ñi dégg ci rajo bi dañuy dem ba yaakaar ni foofu rek am loolu rek a am fekk am na leneen lu am discours yu tàng yi yëpp loolu la xuloo yëpp loolu la gaar waalante yu métti yi loolu la ku nekk dafa bëgg a protéger li maamam yoroon waaye léegi ana diine ji ana la maam yoroon maam lu mu yoroon lu dul diine te foo dugg léegi noonu la ci waxuma la sax diine ji mais biir tarixa yi ku nekk ak sa portion ak sa façon ak say mbir te lépp wallahi fi mu tegu rek mooy bakken ak bànneex wallahi waaye xam nga ni mbir yi leer na naññ mag ña lañ nekkoon leer na naññ julli juróom waxtu juróom ca jàkka ja sax di sikkar sax di jaamu yàlla sax di ragal yàlla sax di topp yàlla sax di bëgg yàlla def benn référence muy sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam yéenante lu baax waxante lu baax waaye taalibe yu bees yii sëriñ su bees sii ah attention mouvement yu bees yii ku ci nekk ñëw taxaw di woote gars yi di leen financer ci bitim réew ñu ñëw ku ci nekk di def la ñuy def di evante di ñu gëm loo ay gëm-gëm yu bees tàq sëñ bi loolu euh, nañ ko bàyyi xel dañ ko bàyyi xel dañ ko bàyyi xel te yeewu te yeewu nañu yeewu bu leen xaar gars yi di leen yee yee leen seen bopp wut leen seeni seeni seen i euh, seen i bul xoola dama ne toujours li yi du ma leen dama leen di lépp dama ne la yow daa liggéey semaine bay bëgg dee liggéey semaine bay bëgg a dee am ay boru nelaw semaine léegi nga ñëw ne da ngay noppalu tuuti wax waa ji ne ko su ma nelawee trente minutes nag ma yee ndax dafa dafa am feneen leneen lu ma war a lijjanti loo xamante ni su ma ko lijjantiwul musiba dina am léegi nag kala waroon a yee daal di dee moom dee na waxuma la dafa karjaak waxuma la déedéet yëpp waxuma dafa dee yow entamé nga nelaw yoo xamante ne daanaka moog dee yam yow kañ nga yeewu kon fi yeel sa bopp fi mu nii ci jamono boobu lañ toll mooy nga yeewu am conscience ci sa bopp. donc su ko defee incha allahu suñu góorgóorloo ci yooyu yàlla subhaanahu wa taala ci yërmandeem dinañu suturaal àdduna bi jaxasoo na waaye nag lu àdduna jaxasoo jaxasoo am na ñoo xamante ni yàlla moo leen di sàmmal boppam leen di téyel boppam euh, bàyyi xel lépp rek hmm, bàyyi xel lépp bañu dugg ci détails yi waaw façon yi bees yëpp ñu wattu ko waaw am na ci ñu bëri wallahi ah ñoo amuñu benn métier lu dul duñ xëy wut seen benn deux cent connecté wala ñu jël seen téléphone suñ toogee rek di saaga rek ah yow de ka ngay saaga gisoo ko waaye yàlla ngi lay gis de wa inna aleykum la xaafizin kiraaman kaatibin doomu adama ñaar fukki malaika ñoo nekk ci jëmmam ñaar fukki malaika ñoo nekk ci jëmmam waaw kooku fu muy rëccee loolu sax ki nga xamante ni laa taaxuzuhu sinatun wala nawmun mooy allahu jalla wa ala mooy raqibu mooy contrôleur suprême bi nga xamante ni lépp dara du ko ci diggante asamaan ak suuf ak fudul foofu yaalamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum moom yàlla subhaanahu wa taala yàlla moo yàlla waay mbokk mi yàlla mbokk mi malaayika yi bàyyil koo gis saaga sëriñ si sax dañ leen di saaga nitu yàlla yi article bu ñu gis dagg bindu wax lu bon waaw presse bi yàlla nee nañu fatabayyanu bay yenu journalisme mooy lan journalisme mooy lan mooy science bi jàngale collecte information traitement information ak diffusion information c'est les trois collecte information traitement information ak diffusion informé ci troisième partie ba lay ñëw léegi nag li xew léegi mooy dema diffusion léegi sax dañoo muus ay dagg-dagg lañ koy def pour bis bu nekk ñu génne dara tellement amuñu sujet te pourtant journaliste wallahi journaliste dafa war a nekk médecin en même temps war a nekk sociologue en même temps war a nekk nitu diine en même temps war a nekk politique en même lépp la war a doon parce que moom dafa am lu muy jox nit ñi léegi yow war ngaa xam moo tax rédaction bu nekk war naa am un grand sociologue nitu diine bu baax war na rédaction yi war naa am ay ci matière bu nekk war naa am ñoo xamante ni dañoo def grammaire que léeg-léeg nga gis article yoo xamante ni danga naan mii kii ban école la jànge des fautes yoo xamante ni kenn mënu ko expliquer faute élémentaire hmm? quand deux verbes se suivent le second se met à l'infinitif ah yooyu kañ <laughs> yooyu kañ booy primaire yi sax xam nañ ko les élèves kañ lañuy wax te élève kañ day am s ci élève ba yooyu xam nañ ko saway mais da ngay gis de grands journalistes nee nañ ay grands journalistes la dañ koy def fatabayyanu yàlla nee nañu fatabayyanu dee leen vérifier ñett yi la il faut collecter l'information les informations il faut les traiter xam li war a génn ak li war a génn ban répercussion lay am ci peuple bi jeunesse bi koy se lire koy seetaan ci internet ban répercussion la war a am ci ñoom waaw image bi nga utiliser léeg nga gis benn article boo xamante ni su ko gisee da ngay tiit yaakaar ni Sénégal nga xool ko fekk moo nga xawee ci beneen réew ñu jël article ba def ko daal di bind nangam moo xew nga tiit daw xool fekk ni yow moo nga xew ci beneen réew te site bi site sénégalais la ña ko def ay sénégalais lañu ñoo ngi yàq deru Sénégal la xew ci yeneen réew ci yeneen réew la ku bëgg a xam la xew ci beneen réew na dem foofu yow loo ma war a jëlal lu war a xew ci beneen réew rek lu baax la war a doon ak lu may avancé loo ak lu yokk sama xam-xam waaye yow diffuser rek ngay def. doo collecter doo traiter traitement traitement traitement de l'information li war a génn mu génn li war a génn ñu denc ko te bañ a bàyyi di wut ay buzz amul solo amul solo amul solo wallahi yàlla da lay nattu de am na ci ñoo xamante ni ay wëlu yu lañ ta xamoo leen am na ñoo xamante ni yàlla gërëm na leen ta xamoo leen yonente yàpp nitu yàlla yi yàlla daf koo posone <laughs> yàlla daf ko posone am na ñoo xamante ni ku wax ci ñoom safaan wallahi dooto am jàmm wallahi dooto am jàmm sa àdduna yëpp fitna lay doon hôpital ngay dëkk ak prison foo génn ñu duma la problème rek ngay dëkke say moom ngay am lu takk ci yow moom lay am bari na ku am ay problème ñekk ko ko teg dem nañ seen yoon ah nañ bàyyi damay yooyu baaxul attaque xas euh, inventé affaire xëy rek jublu ci kenn di ko di ko gor di ko gor di ko gor di ko gor di ko gor diaboliser ko ba nit ñi ragal ko ba nit ñi jàpp ni du nit mais yooyu baaxul yooyu baaxul su may wax ma ma wallaay ña ca nekk nii mën naa am ñu dégg ko yàlla jaare ci gindi leen de waaye man ñi may waxal mooy jeunesse bi jeunesse bi mooy ñan mooy les futurs journalistes les futurs hommes de presse yi nga xamante ni leen leen wax ne leen dem leen bala ngeen a def di informer jàng leen lan la ci yàlla wax xool leen lan mooy jeexital ya lan mooy répercussions yi ëllëg ci kanamu allahu jalla wa ala sos bii nga sos te dafa am benn technique bu xamante ni Sénégal ba tey comprendre ruñ ko loolu technique américaine la ak euh, occidentale boog mooy Amérique Europe yëpp mooy lan par exemple quand ils veulent découvrir quelque chose ils disent le contraire déggoo léeg-léeg journaliste danaan ah wax naa ko mais réagirul wala dévan démentiru ko gis nga loolu mooy lan tey jii pendant une semaine dañuy wax ci benn mbir léegi wax jooju léegi sàppi na léegi deuxième semaine bi balaa deuxième semaine bi dañuy bëgg nga démentir su ko defee ñoom ñu semaine boo xamante ni dinañ am lu ñu bind mooy démentir ba léegi démentir boobu dinañ ciy trouver waat yeneen source pour mën caa waxaat gis nga technique boobu la ñuy doxee léegi Sénégal dafa bari ñoo xamante ni ci presse bi noonu la ñuy doxee mooy lan dañuy toog ba càgg rek daal di yëg wala bon mangoog wala ñu supposer benn mbir au lieu que ñu dem def seen investigation ba xam wala ñu dem ca ndey mbill jë laaj ko mu wax dañuy toog rek daal di sànni information bi pour lan réaction yi am polémique am léeg am na ñu bëri ñuy xuloo ñu ci ci te xuloo bi yëpp ci presse la wala ñuy xeex ci presse la te fekk ni yow c'est des amis dara jot leen mais mo mo ñuy alimenter rek mais su ëllëgee fooy jëm waa doo nekkee ci position moom fooy jëm su la yàlla nattoo fooy jëm soo dee fooy jëm suñ la takkee ba jox la yàlla ci sa biir bàmmeel fooy jëm ëllëg yowmal xiyaama waaw foo jëm ana yàlla mbokk mi ana yàlla ana malaayika yi nga àndal rusal yàlla musoo am gàcce xanaa musoo rus xanaa xanaa mus ñu laa taqal loo deful xanaa mus ñu laa dëkkal foo dëkkul yii yëpp du ñàkk mus naa am ci yow waa xoolal nim la naqare waa léegi say doom nag say doom nag say doom anañu ana say jabar say soxna bokk ana say mbokk ana say say say dëkkandoo ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñoom ñoom war nga leen bàyyi xel war nga leen bàyyi xel bu baax ci xam ni ñoom it dañoo am seen der te yooyu juróom yi nga xamante ni diine daf koy sàmm di ko protéger daf caa bokk euh, euh, macha allah ngor wala der daf ci dañ ko war a bàyyi xel mbokk yi yal nañu yàlla dimbali yal nañu yàlla suturaal fa tabaarakallahu euh, sayduna aliyun ibnu abi talibin radiallahu anhu dafa wax ne doomu aadama am na junni défaut ay 999 yëpp moom ci làmmiñam kon nañ bàyyi xel suñuy làmmiñ nañu góorgóorlu te wattu bàkkaar bàkkaar yi nag comme ni ma leen ko doon junjee bokkul bàkkaar yi tey ak bàkkaar yi démb bàkkaar yi suba bokkul bàkkaar la ba tey waaye manifestation yi moo bokkul léegi euh, li li ma lay li ma lay li ma lay soññee mbokk mi musique bàyyi ko xel baaxul day fatt xol déglu musique nga déglu alxuraan ñaari différence yi wala nga déglu musique déglu waxtaanu diine nga kii nim lay fitnaale di la dugal ci ay yeneen affaires hmm? am na sax yu bon yu bari dafa am musique bi muy àndal lu mel ni reggae xam nga am na yu bon yu muy àndal slow am na yu muy àndal ci yu bon ah raga am na lu muy waaw musique bu nekk pour wax la ne jullit ku baax ku bëgg jeunesse jeune bu bëgg dara ëllëg am na yoo xamante ni da koy bàyyi xel bon nañu bàyyi xel tamit internet bi internet damay wax ni moo xaalis bi ñooyam xaalis bi tabax jumaa mooy tabax baar xaalis xaalis la rek usage ba nga cee def moo am solo internet bi diine ngi ci diine ju dul jeex mën nga cee dëkk suba ba ngoon def ci fukki at ak juróom-ñeent ak ñaar fukki at ak téeméeri at wallaahi doo génn ci diine alquran hadis waxtaanu nit ñu baax ñi yooyu mais dama ne dafa may piège yu nekk ci biir piège yooyu ngay wattu mooy tax yàlla suturaal la bul dugg ci piège bi tey jii da ngay bind par exemple benn waxtaankat bu sant Seck yaa ngi dégg li ma wax nga dem Google nga bind SE déglu ma bu baax li may wax nga bind SE ba nga bindee SE xam nga SE dafa xaw a jege sexe nga bind SE rek léegi ca suuf ca suufu fii résultat yi di génne léeg bu dee connexion bu gaaw la nga gis ay affaire sexe bul dugg ci piège boobu lan la taxoon a jóg muy diine àggale ko piège la kooku seytaane moo la moo la moo la tendre benn piège benn ndëgg sërëx nga foofu benn mine antipersonnel soo duggee rek yàqu nga parce que soo duggee gis fa lu sa yaram bëgg wala sa ba sa bakken bëgg ko wala sa bànneex bëgg ko ca ngay dugg di dugg di dugg te looyu dugg di gën a sóobu ci biir di gën a yàqu bul dugg ci piège boobu léegi nga bëgg bind turu rek gis ay affaire wala nga toog a càgg di connecté wu dugg nekk sa biir Yahoo wala sa biir Hotmail nga gis ay message yoo xamante ni message indésirable la wala ay site internet yoo xamante ni dañuy ñëw dugg te sit internet boobu ay caay-caay moo cay nekk pornographie lay doon wala am po wala ay euh, affaire ngóor jigéen wala euh, wala wala ay caaxaan wala luy weddi yàlla ah piège la bu xola fayal sax sa ordinateur parce que léeg-léeg am na ci yoo xamante ni genre comme virus lay doon soo soo soo cliquer ci x bi fi mu nekk pour tëj ko moo day tijjeeku moment boobu lay gën a tijjeeku moment boobu lay gën a tijjeeku nag te dootul nangoo tëj bàyyi ko xel YouTube bi c'est la même chose da ngay ñëw bind ah pour seet diine nga bind diine rek daal di bind diine wala islaam wala tijaan wala dara mu sànni la wan la yeneeni vidéo yoo xamante ne ay caay-caay ci nekk bul dugg ci piège boobu wala nga tourné rek gis benn clip boo xamante ni ba nga ko géjee gis par exemple nga gis euh, religion africaine wala euh, euh, islam Afrique nga ubbi rek gis ca benn benn bu Afrique lu mel ni African Queen wala yu demee noonu day nekk ca wet ga dama lay wax lu leer day nekk ca wet ga te yow li la doon tax jóg mooy Afrique nga doon seet mais ci suuf gis nga fa benn woy boo xamante ni woy bu la neexoon la gëjoon nga ko dégg gëj nga ko gis piège la soo ca duggee rek déglu ko déglu beneen. gis nga fi ne doo duggee ci benn day xam nga li may wax yow yàgg ngaa dem YouTube yàgg ngaa dem Google soo duggee ci biir rek mu ubbil la yeneen page nga dugg ca nag nekk ca nekk ca dem ba yàqu ñu bëri foofu lañ al mais xam ngeen ni sëñ bi ah euh, euh, bi ñu bëri ñoo ngi ci jàng seen diine Facebook bi ñu bëri ñoo ngi ci xam seen diine ah Google bi ñu bëri ñoo ngi ciy dugg di gëstu seen diine di gëstu seen islam di gëstu tasawuf di di gëstu lu baax loolu tamit bëggoon naa ñu bàyyi ko xel mbokk yi bu ñu dugg ci détail yooyu moo tax man la bàkkaar yi démb yi ak bàkkaar yi tey yi bokkul bàkkaar yi démb yi yeneen façon la woon yeneen manifestation bàkkaar yi tey yi nag moo ngi manifesté wu benn support support la ñuy wax TIC technologie de l'information et de la communication bokk na ci li ñuy wax internet ci biir internet YouTube Google ak Facebook ak ya ca topp yëpp MSN am na tamit lu ñuy wax téléphone portable téléphone portable nga xamante ni moom it signe bu doy waar la ah jokkoo jokkoo dafa garaaw jokkoo dafa spirituel jokkoo communication boobu dafa garaaw mooy isra wal mi'raj rek rañaan nga mooy yàlla duy wax ak yonent bi di ko jaarale ci biir loolu rek mooy communication loolu rek la léegi nag téléphone moom it signe la ci loolu waaye gis nga ni ñu koy utiliser ni xool ko léegi téléphone yi mën nga cee def film lu ma la waxee film ne mooy film bu la neex kon mën nga toog nii yow dong jël sa euh, écouteur bu baax dugal di seetaan ci lu bon ba le 35 kenn du ko xam mën nga ci def ay centaines de milliers de sons mooy musique yéen son la ñuy wax te yaakaar naa centaines de milliers kooku tamit buntu la ci bàkkaar bu ko nangu fexeel ba caay-caay yóbbu ci dugg bul connecté wu ci sit yooyu yëpp sa bët yi namm la namm la gis leeru yàlla so soo ko nammalee gis leeru yàlla doo doo doo nangu ay bàkkaar di ci tàbbi sa làmmiñ wi sa nopp yi sa cër yi benn bu ci nekk fexeel di ko raxas ak alquran di ko raxas ak tudd yàlla di ko raxas ak njub di ko raxas ak dem jàkka di ko raxas ak lu baax lépp lu yàlla buggul bu ca nekk su ko defee incha allahu yàlla mën nañoo dimbali ci sunuy euh, àdduna ak sunu alaxira comme ni ma leen ko waxee woon ci début waxtaan wi ah waxtaan la woon rek ngir ah euh, soññante rek ñun ay jeune lañu comme yéen ay paa lañu comme yéen ay maam lañu comme yéen hmm? ay ñoo bokk lépp wallahi te ñoo bokk on a les mêmes problèmes on parce que on est la même génération te lépp benn manifestation yi mooy wute rek ah. kon nag euh, mbokk yi euh, yëf yaa ngoog waxtaan waa ngoog interpellation yaa ngoog jeunesse baa ngoog séddoo bi leen séddoo ngoog pourcentage bu tuuti bi ci diine ama ngoog ci biir diine la ca am a ngokk yeewu gi gaa yi war a yeewu ma ngokk incha allah yal nañu yàlla dimbali ba ñu jublu ci beneen jotaay bi nga xamante ne dañ ci bëgg a incha allah waxtaan ci terme yi eh, ndax li ci ëpp genes bi ñoo ngi leen di naxee ak tasawuf ñoo ngi leen di naxee ak li ñuy wax xaqiqa ñoo ngi leen di naxee ak sharia ñoo ngi leen di naxee ak baatin li ñuy wax baatin xam-xamu baatin mu leen di naxee ak àgg yàlla mu leen ak gis yàlla yooyu yëpp ay terme la yoo xamante ni terme suufi la suufi yi ñoo ko xam yow ni nga déggee àgg ak gis yàlla ak noom ak ñoom ni ñu ko diggee bokkul léegi nag gars yi dañoo dañoo muus ay façon la yoo xamante ni c'était privé ci biir néegi dañ ko daan defee léegi nag pour wut mbooloo ak wut pour ma ngoog impressionner nit ñi ñu jël ko nag génne ko ci lieu public bi ci penc mi moo indi problème yëpp moo tax gaa yëpp raakaaju yàlla nañu dimbali yàlla suturaal ñu lépp lu ci jub ngeen xam ni ci euh, yàlla la lépp lu ci dëng ngeen xam ni suñuy bàkkaar la yàlla nañu yàlla suturaal nag alaaxira yàlla sàmm ñu sàmm suñuy njaboot defar ñu defar suñuy njaboot euh, lu ñu am yàlla ñu am yàlla comme ni ko moom laaj xam Ndieguène daan ñaane lu ñu ñàkk yàlla nañu am yàlla euh, mooy yàlla gën a yomb yàlla ñu ko yàlla jafeel jaamu yàlla moo gën a jafe yàlla ñu yàlla yombalal ci ay sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin